baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa qaala almala'u min qawmihi alladina kafaruu wa kaddabuu biliqaa'i alaaxirati wa atrafnaahum fi alxayaati addunyaa maa haadaa illaa basharun mislukum yakulu mimma taakuluuna minhu wa yashrabu mimma tashrabuun kon suñu boroom di wax ci laaya fanweer bi ak ñett kon waxoon nañu la ginnaaw seydinaa nuux alayhi salaatu wassalaam mu yónni ak daldi indi ci seen gannaaw ay nit ñoo xamante ne nii ñeneeni xeet ñeneeni nit lañ yoo xam ne yónni woon na fa benn yonent boo xam ne la nga xam ne moom la seydinaa nuux alayhim assalaatu wassalaam waxoon ay ñoñam moom itam loolu la leen wax waxoon nañ la nag ci bi ñuy geexal jataay bii ñu génn li boroom xam-xam yi wax ñii ne gooku mooy waa kër seydina Huud ñii ne waa kër seydina Saalih am ñu ne waa kër seydina Shuayb alayhim alsalaatu wassalaam wallahu taala aalam borom bi moo gën a xam dëgg-dëgg ana la woon ci ñoom ñoo ñële kon suñu borom nag ne ba mu waxee nag loolu nag ne leen moo yéen ngal may ñoñ jaamu leen seen boroom da ngeen xam ne nag amu ngeen beneen borom boo xamante ne moom ngeen di war a jaamu geneen ku dul moom de afala tattaquun muulan moo leen teree ragal seen borom wa qaala mu daldi wax jël kàddugaal malawu ña nga xam ne ñooy assemblée ba mooy woy ndombu tànk ya boo seetloo ñoom kese wax parce que mooy ne ñoom la fi seen intérêt menacé wu mooy ne réew moo dem changement de régime nar a am wala changement de doctrine wala ni nga xam ne noonu la ñuy dundee soppeeku yooyu nar a am ñay gën a gis ne ñoom la ñu menacé mooy ña nga xam ne ñoom ñooy borom pouvoir ya ak borom alal yi moo tax ñoom ñooy wax mu la xaala wax nag almalaw assemblée ba muy gaay way ndombay tànk ya min qawmihi ca nitu yonent yoo boo bële alayhi salaam alladina kafaru te bokk ñi nga xam ne ñooy ñi jiite woon way weddi ga de wa kaddabu ba pare ñoom ñu daal di woon weddi bi liqaa'il aaxira daje gi nga xam ne mooy daje gañ war a dajeeg seen borom gu mujj ga yawmal qiyaam wa atrafnaahum mu ne tak te mooy ñi nga xam ne mala bii la lay la lay waxal ba léegi di ñu wax ñooy ñan ak nan lañ meloon suñu borom ne mooy mbooloo yoo yële borom ba tànk yoo yële mooy dañoo weddi woon yàlla ba pare ne yawmal qiyaam amul duñu dajeeg seen borom ëllëg. suñu boroom nag ne wa atrafnaahum man maa leen defaloon li nga xam ne mooy opulence defal leen ay bànneex ci wàllu am am wàllu ay lekk ak naan ak ak coli nag lépp seen lépp dox seen magasin yi fees tel fil xayaati dunya ci àddina gu jege gii da doyat yi ma hada lan lañ wax ñoom ñu ne ma hada moo waaye yéen yonent bii daal nekkul ñu ne Huud muy ñu ne kon ñu ne yaa ñu ne Huud mi nekkul de ñu ne Saalih ñu ne kon Saalih mi nekkul ñu ne Seydina Shuayb ñu ne ah ñu ne Shuayb mi kon daal nekkul alayhimu salaatu wassalaam illaa ludul basharum mithlukum bindeef la comme yéena yàqulu te li koy gën a wane mooy yàqulu mimmaa taquluuna min ma ne day lekk ci li ngeen lekk lay lekk mais kii lan la waaye ñun li ñuy ñaage lay ñaag bu dee dañuy ñaag li ñuy lekk lay lekk fii mu ne wayam wa tash wa yashrabu te day naan mimma tashrabun mais yéen nit ñi mooy waxul ne ñun li ñuy lekk de mimma tàkkulun ndax comme que ñoom mooy dañoo bëgg yóbbaale mbooloo mi bëgg wan ne dange bi boo avec ñoom mala yi muy borom dongo tànk yi moom de façon bu danger bi am ñoom am nañ moyen génn ci loolu la ñuy gëm loolu nit ñi alors que waxuñ de mooy ne yi la la Balqiis moo ci nekk innal muluk ida daxalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla loolu moo ci nekk mooy mu ne innal muluka dëgg gisoon nañ ko ci suuratu qasas innal muluka dëgg-dëgg buur yi ida daxalawo bu daxalu bu ñu duggee qaryatan ab dëkk lan lañuy ñuy def afsaduha ngir wane daal di tëral daal di teg seen doole wane seen doole mooy buñ jàppee dugg seenu dëkk boo xam ne seeni noon a ko yor man la ñuy def afsaduha dañ fay yàq daal di fay saccager ravager fa ngir wane fa seen doole ak seen wextan ak seen dangar waaw wa ja'alu a'izzata ahliha ña nga xam ne ñoo fa gënoon tedd nekkoon ñu jiite woon ñoom la ñuy def azilla def leen ñu nekk ñoo xamante ne ñooy léeg-léeg léegi ñooy ñooy dungur yi ñooy ginaar yi ñooy ñu tekkiwul dara mooy dañ leen di wàcce dégrader leen lu mu gën gaawe wa kadhalika yafalun mu ne naka noonu la ñuy def léegi nag gars yi nag ñoom dañuy fexe ba léegi lii moo xewaa ah, dañuy fexe gëmloo nit ñi ne gis nga crise bii di ñëw wala mooy bu ñu changé ni réew mi di doxe ñoom moom de toute façon ñoom mën nañ ci génn quoi ndax am nañ ay moyens ñool la ñoo yor nguur geeg yooyu kantaan ñun li ñuy tiital mooy yéen population bi ko waa xam nga waa réew mi askan wi la ñuy xalaat alors que xalaatuñu askan wi de seen bopp la ñuy wax waaw mooy mooy façon yooyu rek ki nga xam ne foo sëriñ bi ak ki nga xamante ne mooy politicien bi nga xam ne moom réewam taxu koo jóg ay ko ko para poosam kese ak ki nga xamante ne sëriñu tariyaax bi ak ki nga xam ne waa showbiz bi mooy ñii ñoom bu problème amee ñoom ñoo njëkk a tëb ba pare bëgg a gëmloo ñépp nag ne askan wee tax ñuy xeex alors que suñu borom yàgg nañoo wan ne demewul noonu lool moo tax gaa yi nag di wax loolu mooy ak a ñoo muus politicien ay politique ay ay kii ay waxkat dëgg lañu mooy waxuñ ne. yàqulu mimma naqulu <laughs> dañ ne ko ya tavay yow yéen ma hada bii daal nekkul illaa lulul basharum mislukum bindeef la comme yéenaa yéen mimma taquluna day lekk yéen ci li ngeen di lekk waxul ñun ñun ñuy lekk mooy yéen bëgg a wan ne yéen kon lay menacer quoi wa washrabu te tamit day naan mimma tashrabun ci li ngeen di naan déeg yi ngeen di naan ak teen yi moom ci lay daanaa indiwu fu lu bees kon nag maa ngi leen di wax léegi nag ñun nag assemblée bi ñun way ndongoy tam way ndomboy tànk yi ñoo leen di wax yéen peuple bi yéen askan wi wala in ataatum waat nañu ne gis nga bu ngeen fi toppee basharan bindeef mislakum bu mel ni yéen innakum tey bu boroog bu keroog bu yéen ñii idan bu keroog yee mooy ngeen ko defee la xaasiruuna na leen leer na di ngeen bokku ci ñi pert mooy topp mbindeef ni yéen moo xam ne gënalu woon dara li ngeen di lekk lay lekk li ngeen di naan lay lekk yooku bu la laajee bu la waxee ne moo la pëlee dara ngeen topp ko mooy yéen perte ngeen ay ayaidukum ndax moom mii da leen di dikk yéen mel ni ñoom bokkuñu ci xam nga Firawna lii la defoon ne inna rasulakum alladhi ursila ilaykum yonent Yàlla Muusa ak Seydina Haarun alayhim assalatu wassalam ñëw di wax ak moom Firawna ne gaa daal daal di euh, euh, centré bal bi fële quoi moom daal <laughs> boo daal di botter en touche ne gaa yi yéen gis ngeen yonent bi ñu yónni ci yéen moom dafa dofan ah. mel ni moom yónni wuñ ko ci moom <laughs> te dana ko woon idhab ila firawna wala idhaba ila firawna yow Muusa ak yow Haarun idhaba dem leen ila firawna ca waaja nga xam ne moom lañ naan firawna ndax innahu dëgg-dëgg moom taxaa beew na na Firawna Seydina Muusaa ak Seydina Haaruna alayhima salaam ñëw di wax moom mu ne gaa yi yéen yonent bi ñu yónni ci yéen ñii itam noonu la ñu def naan ñoom day lekk li ngeen di lekk ba pare di naan li ngeen di naan ba pare naan wala in ataatum waat nañ ne bu ngeen fi toppee basharan am bindéef mislakum ku mel ni yéen innakum bu boo yéen nakum dëgg-dëgg yéen idan bu keroogee la xaasiruuna di ngeen pert ayaidukum ndax da leen di dig mel li ñoom bokkuñu ci te ñoom sax li jëkkee ayaidukum ndax da leen di dig annakum kana yéen idaa mittum bu ngeen faatoo wa kuntum turaban ngeen dem ba seen seen yaram yu daal di décomposé wu daal di seey lépp nekkaat suuf wa idaman ak ay yax yoo xamante ne nii fënax na annakum mukhrajun kene yéen daal dinañ leen jénne di leen dekki loolu la leen di dig hayhaata hayhaata lima tu'adun gaa yi ne ko hay hat hay yéen xam ngeen naa ko sori sori na li ma li nga xam ne moom la leen di dig de yéen nag ñoo leen di wax nag li xew ñun ñii seen mbokk yi ñun ñi nga xamante ne ñoo leen mës a jiite jiite gi nga xam ne ni mu gën a rafetee comme ni ngeen ko xamee in hiya waaye lii gisal yi mooy waxi politicien dëgg in hiya la waaye ma ne suñu dund gi daal nekkul illa in nekkul lii nga gis ñu nekk yéen ñii mooy xayaatu na dunya mooy suñu dund gi jege gii rek nga xam ne mooy gii nga xam ne ñun ci lañu ne ta moom kese existant ah. namuutu wa naxyaa mooy lan naxyaa wa namuutu dañuy dund après dañuy deyaata ah, buñ deewee c'est fini wama nahnu bi mab'uthin te ñun kenn moo fi nekkul di ñu dekkil voilà wala nga ne namuutu mooy gis nga ñu suñu mag ñi faatoo woon suñu maam yeek suñu bàyyi naka noonu wa nax yaa ñun ñu ñëw dund naka noonu tamit lañuy ñuy faatoo comme ñoom wama nahnu bi mab'uthin comme ñoom kenn du leen yebal di leen dekki na ah, ak ñun ñun ñépp ci yem in huwa ñu ngi leen di wax na gis ngeen waa ji yonent yonent yaayaa bii in huwa moom dëgg-dëgg nekkul illaa lu dul rajulun ab góor la boo xamante ne nii de iftara dafa duural alallahi day waxalal borom bi loo xam ne du dëgg de ay waay sosal na ci kaw borom bi kadiban aw aw la wax woo xam ne moo ko fi sos wal iyaadu billah wamaa naxnu da gis nga ñun ñii jiite leen ñun borom ndomboy tànk yi moom wamaa naxnu te tamit ñooy wax ci seen tur yéen xam nañ ne ñun ñoo bokk lu ñu gëm wamaa naxnu te déet ñun lahu bi mu'miniin ñun nekkuñ fi di ko gëmal li nga xam ne moom la moom lu fi indi kon nag lii la gaa yi wax nga xam ne mooy bi mu leen di puus naan yéen ñoom dañuy dañ lekk ci li ngeen di lekk ba pare ak li ngeen di di naan li ngeen di li ngeen di naan di ba pare mu leen di dig ayaidukum léegi nag biñ ñëwee ba nga xam ne ñu war a jël décision mooy gars yi war a tànnal seen bopp léegi waa lii ngeen wax ne moom loolu la wax ñoom ñu xool est ce que dañ koy nangoom déet mayuñ leen ñoom ñu wax ñoom ñoo leen di waxal ne lan wamaa nahnu te ñun ñépp nekkuñu fi sax ah, lahu bi mu'minina ñun nekkuñu fi di ko gëm kon nag mbir maa ngoogu mooy nii la quoi gars yi dañuy jàpp seen peuples yi duñ leen jàppe dara jàpp ne ñoom mënuñoo xalaat ñoom ñoo leen war a xalaatal ñoo leen war di voter ay loi même bu dee ne peuple bi d'accorduñ ci wala sax xamaguñ liñ ci xalaat parce que ñoom xamuñ li baax li baax ñun ñoo ko xam léegi mooy même moo tax affaire yi dara beesu fi gars yi noonu lañ doon doxal léegi bi ñu waxee lii nag nan la Seydou bi mooy yeneent boo bëre